Euh, foofu indi lii même bu dee ne bon <coughs> sauf boobu dafa am ab matru bu fa ne muy Muhammad ibn Ubaydillah al-Arzami ndax imaam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah moom dane waa ji matruk moom ndax al imaam al-Bazzar dane haddathana Umar ibn al-Khattab mu ne ki ñu mooy Umar ibn al-Khattab <laughs> yow yow yaakaar nga ne Seydina Umar ibn al-Khattab Imaamul Bazzaar fan lay gisee Seydina Umar ibn al-Khattab ah Umar ibn al-Khattab bi as-Sijistaani la moom mu ngi génn àddina la deux cent soixante quatre waaw kon Seydina Umar ak li génn saa yi ca année vingt garant ginnaaw gàddaay yorente ba lay saar saab kon eh, <laughs> daa daa am tur Seydina Umar ibn al sijistaani al-Qushayri alxafidu abu hafsin rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana abdurrahman ibn hani mu ne ki nettali ma abdurrahman ibn hani di abdurrahman ibn hani ibn sa'id abu nu'aym al-kufi an-nakha'i al-harisi génn àddina li nga xam ne ñu ne deux cent onze ñu ne deux cent douze ñu ne deux cent seize rahmatullahi ala al-jami' qaala mu ne haddathana muhammad ibn ubaydillah al-arzami mu ne ki nettali mooy muhammad ibn Ubaydillah ibn Abi Sulaymaan Maysara Abu Abdirrahmaan al-Arzami al-Fazari moom mii nag mooy wax ji imaam al-Haafiz Ibn Hajar dañu kii moom matruuk la moom waaw imaam zahabi ne imaam Ahmad nee na taraka naasu hadiisan nit ñi moom bàyyi nañu li nga xam ne mooy hadiisu al-Arzami mi moom eh Muhammad ibn Ubaydillah al-Arzami matruuk kon moo tax bii daa am problème mais bon imaamu bu imam ibn Maaja bi indi na kii an Qataada ta mu jël ko ci Qataada ibn Di'aama ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Haarith <coughs> Abul Khattaab al-Haafiz rahimahullahu ta'ala al-Basri rahimahullahu ta'ala an Anas moo ko jëlee ci Anas ibn Maalik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haraam ibn Jundub ibn Aamir ibn Ghanm ibn Adiy ibn Najjaar Abu Hamza Dhul Udhunayn am na nag ñaar Abu Nadr Abu Thumaama waaye Abu Hamza moo gënoon a siiw al-Basri al-Madani al-Basri saahibu rasulillah xaadimu rasulillah alayhi salaatu wa salaam annahu qaala mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sab'un yajri lil-'abdi ajruhunna min ba'di mawtihi wa huwa fi qabrihi mu ne sab'un juróom-ñaar gi yajri day daw yiwam sawaabam payam lil-'abdi ñeel jàmba lan mooy daw ajruhunna ak payum pay ngeen payum lool ya du dakk day continuer min ba'di mawti ginnaaw jaam bee bi mu génnee àddina wu huwa fekk moom fii qabrihi mu ngi ci bàmmeelam <coughs> mu commencé di juróom-ñaar yi man allama ilma képp ko xam le xam-xam benn aw nga ñëw daal di defar benn mooy ajra nahran bi rek benn la waaw mooy nga fexe yow dex gi wala ndox mi nga fexe mu accessible ci ñoo xam ne fañ ne woon amuloon ndox waaw yii fii moom amuñ ndox amuñ ndox mu neex amuñ ci yow ci say moyen nga fexe xëcc fay lépp lu waa SDE waa sénégalaise des eaux xaw ma noonu la tudd mooy SONES bu yàgg ba lépp loo xamante ne ni ñoom laaj nañ ko ngir ne bon foofu nag pour ñu indi ndox mi ay million la waa ji fay loolu gaa indi ndox mi ci dëkk boobu kooku ci la waaye ak yiñ la waxoon sànq ah aw xafara bi'ran wala mu daal di gas bënn ab teen waaw boo bënnee teen tamit moo tax yooyu baax na di ci investir yi nga xam ne moom la mbokkee di def di kii ay bind kii euh, dajale ay xaalis daf après bu dem euh, ubbi ay teen ci village yoo xam ne amuñu woon ndox mu neex waaw ñu fexe pompe yooyu teer kii pompe yooyu ñu fexe ut ci walla ay ab teen sax yoo xam ne moom lañ leen di utal ndox ndax amuñu ko woon loolu noonu kooku boo bu nee ci bàmmeelam sax mbir ma la ko fay fekk aw garasa naxlan wala mu daal di jëmbat ab garabu tàndarma daa wax garabu tàndarma nag ñooy lépp la lépp loo xam ne meññeefam nit ñi dañ ciy mën a jariñoo picc yi di ci jariñoo njaay àll yi nekk ci àll bi di ci jariñoo wala yooyu gisoon nañ fi képp koo xam ne dafa <laughs> amul tool nit ñi daal di Euh, huit wala picc yee say lekk lool sarax lay doon ci yow voilà loolu gisoon nañu ne saa doon ko wax léegi euh, aw garasa wala mu jëmba nax la kon saalu tàndarma mais du toolu tàndarma képp du toolu tàndarma képp tamit voilà boo fi defee garabu màngo garabu nangam yoo xam ñeen ci jariñoo mais di fa toog ca ker ga loolu it dañ ci jar ci jariñoo la bokk waaw loolu mooy nit ki même bu newee ci li nga xamante ne nii mooy bàmmeelam da ko fay fekk aw bana masjidan wala mu tabax li nga xam ne mooy jàkk tabax jàkk nag tekkiwul ne waa ji moo tabax jàkk ji yëpp waaye boo ci participer waaw sa fifteen bi nga ci def rek yow bokk nga ci ñi participer ci lool taw yoneen saa saa waxoon na man banaa lillahi masjidan képp koo xamante ne nii tabaxal nga yàlla jàkka Ah, borom bi dina la tabaxal kër aljana allahu akbar aw warasa mushafa wala mu daal di le li nga xam ne mooy ab kaamil aw taraka wala daa wala mu bàyyi doom joo xam ne yastaghfiru lahu ba'da mawti yu koy ñaanal njéggal ginnaaw faatoom nii la al imam al bazzar abu bakr rahmatullahi alayhi daal di indi kon <coughs> gis nga ba léegi kon gis nga yii hein gis nga yii lu moo tax affaire bi en en général am nañu ko natt ba ne boo ta boo la al imaam as-Suyuti rahimahullah moom euh, daal dina koy euh, takk euh, moom al imaam as-Suyuti rahimahullah que di koy def ab way quoi <laughs> di koy def benn way boo xam ne day neexa day neexa takk <coughs> rahimahullahu tabaraka wa taala hmm? ah, mu ne al imaamu as-Suyuuti nii la ko waxe rahimahullah mu ne idaa maata waxoon nañ la idaa maata ibnu aadama laysa yajri alayhi min xisaalin ghayru ashri ulumun bassaha wa du'aa'u najlin wa gharsu nakhlin wassadaqaatu tajri wiraasatu mushafin wa ribaatu thagri wa hafrul bi'ri aw ijraa'u nahri wa baytun lilghariibi banaahu ya'wi ilayhi aw binaa'u mahalli dhikri wa ta'limun li qur'aanin kariimin faxudhaa min ahaadiithin min ahaadiithin bi hasri <coughs> hmm? mu ne mu ne idaa maata ibnu aadama laysa yajri mu ne bu doomu aadama bi génne àddina du daw lii moom lañ loolu est-ce ci ñetti rek la yem mais boo seetaatee lii yépp mën nga koo delloowaat ci ci ñetti yonent bi alayhi salaam lim tam nekk ci hadis euh, biñ ne bu imaam muslim bi mu ne idaa maata ibnu aadama laysa yajri mu ne bu borom doomu aadama bi génne àddina de du daw alayhi jëm ci moom min xisaalin ci ay yiw gayra ashri lu dul yi lu dul fukk yi waaw lu dul fukk yi fukk yi daal ñooy ñi nga xamante ne mi moom même bu génnee àddina dañuy topp dañ koy fekk ci ci bàmmeelam waaw mooy jëf yoo xam ne jëf yu yiw yi nga xamante ne waa ji day génn àddina mu ko fay fekk mu ne yii la waaw yii daal ñooy ya nga xam ne dañuy fekk <coughs> nga xam ne mooy ki génn àddina léegi ñooy yan waaw léegi nag mu ne ulumun bassaha wa du'a'u najlin bi njëkk ulumun bassaha xam-xam yoo xam ne daf ko feeñal tasaare ko wasaare ko mooy nashara ilman ilman allamahu wa nashara waaw mooy xam-xam boo xam ne da koo yaatal xamle ko waaw xamle ko boo xam ci bind ay tasaanif yu mu def moo na al imaam as moo doon wax lool naan loolu moom moo ci gën feddale ko moom waaw mooy bi nga xamante ne nii waa ji da koo bind ci wàllu ay xam-xam yoo xamante ne nii moom la def waaw waaw muy al imaam at-Tajuddin as-Subki mu ne yenn lii nag ci taalif yi loolu moo gën a dëgër ci ta ci ndax loolu moo gën a gudd ak walu mudda moo gën a gudd wa am qa ala mamarri zaman non seulement day des mooy livre yi téere yi xoolal ba ko ñoom imaamul Buxaari ñoom imaamu Maalik ay musannafu Abdur Razzaq eh, ainsi de suite nam yàgg boobu ba léegi ñu ngi ciy jariñoo ah kon nag mu ngi noonu mu ne surtout loolu mais tekkiwul na yeneen yi amul waaw wax nañ la bu dee léegi cassette yi vidéo yi mais ci yi nga xamante ne ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay banque de données mondiale la waaw yi nga xamante ne nii ay ay ay archive ay côté yi nga xamante ne ay ay ay YouTube ay yu mel noonu nga xamante ne mbir yi dafay des nit ñi di ci man di dellu ay Facebook ay yi nga xamante ne nit dañuy mën a dem fu nekk foo mën a toog ci àddina bi daal di koy gis yu mel noonu ba pare mu mën a yàgg loolu dafa am solo voilà kon. <laughs> lu am solo la ak tamit nga ñëw téere boo xam ne dafa raaroon yow nga publier ko waaw gars yi mënuñ ci woon a jot xoola maison d'édition yooyu nusxa yi nga jot ci yooyu travailler ko ka ko génn ko taxqiq ko génn ko teg ko ko même bu dee ka bindoon ku yàgg la moom mu ngi ci chaîne allahu akbar <laughs> waaw <coughs> waaw allahu akbar ñun ñi di ci jariñoo ya subhaanallah ah. <laughs> la hawla wala quwwata illa billah moo tax waruñoo sàggan quoi kon al imaamu Suyuti mu ne kon bu njëkk baango ida mata ibnu aadama laysa yajri alayhi min fiaalin am na boo wax min fiaalin ba min xisaalin gayru ashrin ulumun bassaha wa du'aa'u najlin ñaanu ab sëtam wala doomam koo xam ne ci moom la jóge muy doomam du koy ñaanal ñaar waxar su nax li mooy jëmbat li nga xam ne mooy garabu tàndarma loolu nag du këne euh, waaw kon mafhumul laqab bi euh, kon leneen lu moom du dox déedéet mafhumul laqab dëgërul waxoon nañ la mi muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam tekkiwul ne haarunu rasulullah <laughs> waxar su nax lin tàndarma nga jënd loon mangoog garabu mango ak garab goo xam ne sax ker ga kese la gën nit ñi jariñoo loolu ci la wassadaqatu tajri ñeenteel mu ne tamit mooy sarax yi nga xam ne moom nga defoon nit ñi di ci jariñoo sa gannaaw day dox tamit wirasatu mushafin mooy juróomeel mooy donn li nga xam ne mooy ab kaamil wa ribaatu mooy doon koo xamante ne nii day doon euh, frontière u yi la doon garder allahu akbar <laughs> takku ci yoonu yàlla ngir Euh, ba euh, toolub l'islam bii ah, noon yi du ko bëtt waxafarul bi iri ak li nga xamante ne nii mooy bënnub teen aw ijra'u nahrin dawal ab dex boo xam ne da koy créer utal ko yoon ba mën a agsi ca ñoo ko soxla wa baytun lil gharibi banaahu ya'wi ak kër goo xamante ne da ko tabax ngir eh, ñi nga xam ne ay doxandéem lañ ñu tumuranke gis nañ ko ci hadith ibn Majah bi rahmatullah alayh ah banaahu nga xam ne ca lay dellu di ca fanaan ilayhi bu ñëwee foofee mu bañ a tumuranke du nekk asdf ci mbedd mi wawu banaahu mahalla dhikrin wala mu tabax ko hmm? eh, mu tabax mahallu dhikrin mooy bërëbu fu ñuy tudde yàlla te mooy jàkka voilà <laughs> waaw foo xam ne fa la ñuy tudde fii buyutin adina allah an yuzkara wa yurfa asmu kon mu ngi noon mooy jàkka yi allahu akbar mahallu dhikrin wa ta'limun li qur'anin karimin bu wuy mujj mooy jàngale alqur'an waaw xayrukum man allama man ta'allama alqur'an wa 'allama jàng alqur'an gëne ko mooy ki gën ci yéen mooy ko jàngale ko sa xam-xam boobu di def nit ñi di ko jàngale waaw yow seen ba nit ñi ci yow lañ ko jële woon yow itam nga jàngal ñeneen ñooñu tamit nàngam seen boobu képp ku ci takk noonu la boo génnee àddina la fay fekk mu ne fa xuda min ahadisin bi hasri wala min ahadisa bi hasrin jëlal lii ñu jële ko min ahadisa voilà jële ko ci ay hadis bi hasrin ci tënk waaw mu ngi nii hmm? kon ñu waxaat ko ah ida mata ibnu aadama laysa yajri alayhi min fi'alin wala nga ne min xisalin ghayru ashri ulumun bassaha wa du'a'u najlin wa gharzu nakhli was-sadaqatu tajri wirasatu mushafin wa ribatu thagri wa hafrul bi'ri aw ijra'u nahri wa baytun lil gharibi banaahu ya'wi ilayhi aw banaahu mahallu dhikri wa ta'limun li qur'anin karimin faxudha min ahaditha bi hasri voilà kon loolu <coughs> ibnu ibnu am na ñoo xamante ne euh, ñoom yóbbu nañ ko ba treize daal di ko ci indi <coughs> waaye loolu lépp day delluwaat ci lii léegi nag kon ginnaaw lii biñ defee taxrij bi al imaamu al xaafidu an-Nawawi léegi ñu xool moom ci al minhaj bi muy shara hadis bi euh, nga xam ne imaamu muslimu rahimahullah moo ko al imaam al <coughs> nawawi mu ne hmm, qaala al ulamaa waaw idaa maata al-insaanu inqata'a amaluhu illaa min salaasa illaa min sadaqatin jaariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin saalihin yad'uu lahu waaw bu nit ki faatoo jëfam yi day dog ba mu des ci ñett yi wala xam-xam boo xam ne nit ñi ñu ngi ciy jarañoo wal alhamdulillah wala doom ju baax joo xam da mu ne qaala al-ulamaa mu ne borom xam-xam yi nee na rahmatullah alayhi maanaam maanaa wu xadis bi anna amal al-mayyiti yanqati'u bi mawti mooy jëfu ki faatu moom nit ki buy faatu jaam bi bu faatoo jeex na ay jëfam day dog wa yanqati'u te day dog tajaddudu sawaabi la mooy yool ba nga xamante ne jëf yu baax yam doon def yool ba doon renouveler di beesaat ah. loolu day daw tamit waaw yaa doon julli da nga doon julli di woor ba nga faatoo woor gaa julli ji jeex na voilà lool nag wute nag bu dee yaa ngi dund doon def lu baax après nga feebar manoo ko borom bi di la fay lu raw retraite ndax moo daq fay retraite gaa mais boobu yaa ngi dund mais boo faatoo jeex na mais nag yool ba yool la nga doon def lool mu nga ca àddil sa sa bàmmeel di la waaye mooy muy continuer loolu moo am day jeex illaa ba mu des fii hadhihi al ashya' al thalatha ba des nag ci ñett yi mbir yi li kawnihi lu ko waral kaana waa ji daa nekkoon sababuha moom moo doon sababam mooy loolu bu nekk waa ji boo moom moo taxoon fa innal walada min kasbi ndax doom ji kat ci fàgguteefam la wax nañ la xadiis ibnu imaam ibnu Maaja bu sayyidatu Aysa bu jële ci yonent bari saa saa li lu nit ki mën a ah, ah, min min min li gën a teey la ko yonent bi alayhi salaatu salaam tuddee quoi kon loolu nga xam ne ah, nit ki di eh, jariñoo ko eh, mooy loo xamante ne min kasbi yade lu jóge inna atyaba ma akala al insan min kasbi yadihi wa inna waladahu min kasbihi kon mu ne kon doom ji ci fàgguteefam la kon nga gis ne kon lool kan mooy sababam moom wa kadhalika al ilmu alladhi xallafahu min ta'limin aw tasnif mu ne la ko noon xam-xam bi nga xam da koo bàyyi gannaawam ci loo xamante ne ci jàngale la wala tasnif wala loo xam ne lu mu taalifoon doon ko ay téere yu mu def ah, mu ne wa kadhalika sadaqa na ko noon as jaariya sarax bi nga xam ne day wëy wa hiya al waqf te loolu en général borom xam-xam dañ ko tudde mooy waqf mooy li nga xam da nga koo def ngir lool kenn du la ko doon voilà kenn du la ko doon jàkka ji nga tabaxum jàkka ne lii maa ko def ngir yàlla walla boog terrain bii wala yooyu loolu sa boo faatoo sa miraas Eh, kenn du doon ah waaw moom nag tabaxoon la na gaa yi benn jàkk ay non waqf la waqf amul dono yi manuñ ci dara ah, amuñ ci dara parce que waa ji da defoon ngir yàlla waaw mu ne wa fiihi bokk na ci li ñuy jànge ci xadiis bi imaamu Nawawi fadilatu ziwaaji ko ma li rajaa'i waladin saalih dañ ciy jàng ne ngëneelu denc ah li nga xamante ne nii mooy denc soxna ah am ci yaakaar am doom ju baax joo xamante ne boo génnee àddina moom moom mu continuer li nga fi newe woon allahu akbar waaw li rajaa'i am yaakaar waladun salih doom ju baax waaw léegi nag mu ne bon loolu ñu jàll mu ne wa fiihi dalilun li sihhati aslil waqfi mu ne lii dañ ci jànge dalil bu mag la ci wiru cosaanu waqf mooy wax noonu lii dama koo def ngir yàlla même boo génnee àddina nit ñi doon ñu jariñoo waaye kenn du la ko doon sa gannaaw waaw te kenn du ko soppi lu dul neew lam defoon waqf comme jàkka la ah, dem na nag yàgg na yàgg na ba tubaab bi waaj a ci kaw nit bu boobaa euh, bu dee réew julli le juge bi moo ciy prononcé yow yaa ñëw benn waaye ñëw toj affaire non juge bi mooy prononcé bu dee lool waa ñi toppatoo mbir ma ñoom ñooy xool ne ah mbir mi kat newatul ci sécurité yi ñu lépp loo xam ne lu ñu war a mën a réparer ñu réparer ko bala muy indi ay jéeya voilà mu ne imaamul yi mu ne waa azimu sawaabi lii day wane màggug dañ ci jànge màggug mais yoolu waqfu quoi waaw moo tax réew yi nga xam ne réewu jullit lañ di doxal sariya dañuy def euh, ministère des zakat et des awqaf wax waqf voilà ndax di ko traité loolu dafa am solo xamloo ko nit ñu xam ne way defal yàlla yu boroom alal yi ah fii daalika fal yatanaafasil mutanaafisun allahu akbar lii ci lii de ci la nit ki <coughs> mooy ñii eh, ñi góor góorgóorlu di njëkkante nañ njëkkante ci lii quoi waaw investissement yaa ngi de waaw sinon bu dee jàpp nga ne alal ji la yàlla joxal lekk ak naan ak nes nesal kese loolu day jeex de lay jeex de te boo ci lekkee lu ëpp mu lor la ba yenn jaamu yàlla yi doo ko mën a def mu nekk wabalan alayk waaw alors que boo ko defee ngir sa borom tabaaraka wa taala investissement yi yow da ngay të li lii moom mooy të li ñu naan toog muy dox moom lii moo raw waxu mën a toog muy dox deewal muy dox <laughs> mër <laughs> il va <laughs> ça va marcher waaw bii la yii nii ñooy meur ça marche <laughs> yow moom waxuma la toog muy dox non deewal day dox <laughs> moo yii de <laughs> allahu akbar wa alimu thawabi waaye dañ ciy jàngoo bayaanu fadilatil ilm mais euh, dañ ciy jàng tamit non day leeral hadis bi lu xam-xam kanam ngëneel gi xam-xam am allah waaw borom bi ar-rahman allama al-qur'an <laughs> arrahman ci turam boobu xam ne ci la yemoo ci ci la génnee mbindeef yi ci yërmandeem gu yaatu gi allamal qur'an moo xamle léegi jaam yi ñëw roye ko ci lool di xamle li leen yàlla xamal ko si tuut allah du doñ doo kooku du dog doo gëneelu xam-xam waaye dañ ciy jàng wal xasi ala istiksaari min di ñaaxaate baril di baril xam-xam waaye tamit baril loo koy wasaare boo amee domaine yu bari yoo xam buñ la xamee benn mbir yëpp tout le temps yaa ngi wax ci benn mbir c'est bien baax naa mais manuñ fuñ la fekk yaa ngi naan nii la ñuy jàppe kese kese mais dangay wax ci leneen tamit yeneen saa sanam du nekkul woon tout le temps benn mbir kese la wax waaw bu ko defee mooy nit ñi dañuy mën a trouver lu nekk ku nekk la soxal nga man koo trouver ci njàngalem sëriñ diw man de damaa ñëw bëggoon a xam tafsir wala am yu ma ay ay lu ma jàng ci tafsir ñu mën koo amee ci sëriñ diw nga ñëw man dama bëggoon a am ci wàllu hadis nga man ko mais ci même sëriñ boobu nga man ko cee am ci usul ma man ko cee am ci wàllu naxu ma man ko cee am ci wàllu arud ma wan ko cee am de suite <coughs> mooy loolu dafa am solo mais ci ku ko yàlla manal man loo mooy bu la ko man loo bul gàttañlu yàlla may na la possibilité nga mën a exploiter yooyu yëpp exploiter leen bul yem ci benn mbir kese waaw moo tax mu ne da ci dañ ciy jànge wa bayaanu day leeral tamit wal xasi ñaaxalal istiksaari min waaw bari ci xam-xam ci wàllu ut ko waaye tasaare ko ci domaine yëpp yi nga xamante ne nit ñi dañ ciy jariñoo mu leen di jariñ seen digganteeg seen boro wa targhib waaye dañ ciy jànge xemmem loo fii tawrisihi bi ta'lim doon na la xam-xam noo koy defe ci xam-xam ci jàngale waaw moo tax en Afrique quand un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui loolu du wax ju jaar yoon ah dëgg la côté bi ñu ñuy waxee bi tax ñuy wax j'ai bien compris li tax dañ laa bëgg a wax ne mooy vieillard yi ay bibliothèque la ay ay xam ay ay magasin xam-xam lañu waaw comme si bu ñu génnee àddina mu ngi mel ni da ngaa jëloonu bibliothèque taal ko xam naa loolu loolu euh, je comprends côté boobu mais bu dee ne vieillard boobu amul woon ñu mu formé ba xam-xamam boobu ñooñu taawu ko mooy loolu amul njariñ waaw parce xam-xam pas que pour man mi ko xam bu ma deewee gaa yi ne jeex na ay way jële déedéet xam-xam da koy xamle waaw fexeel ut ay awaya ay ndab yoo xamante ne nii ay réceptacle yoo xamante ne nii ñoom ñooy fexe ci ngay fexe duy sa xam-xam waaw non seulement ci yéenee doxal li yeneen saa sam ne woon moom bi doon jàngale nga roye ko ci loolu waaye loolu borom bi da la ciy defal ne ah ñooñ nga formé it nag boo génnee àddina du sa ñu ciy jariñoo di ko jàngale di ko tas yow dama lay fayal ajrun ghayru mamnun ngay am pay <coughs> boo xam ne utam day ah, kon mu ne kon dañ ciy jàngaloo waaw wa tarxiibu xemmem loo nit ñi fii tawriisihi waaw moo tax jël xam-xam di ko di ko di ko nëbb ah. di jaay ne man kese ko fi am moo xam ay kaset nga yor ay band ay nàngam wala loo xam ne yaa ko xam ne bëggoo ko jàngale kenn buñ la nee jàngale nga ah non non non non sinon waa yow xam-xam mooy loo xam ne du danga koy joxe di ko ñàkk noo koy joxe boroom bi di ko gën a barkeel moo alala yam waaw maa naqasa maalu maalu mri'in min sadaqa ba alalu kenn wàññeekul parce waa ji da doon da doon saraxe ah loolu Iblis la ko xam nga gisoon nañ ko ci Riyad bi yeneen ci bànnay saa salaam ne moom mi nga xam ne mooy ki xam ñun xamuñu tus xamal ñu loo xam ne mais suñu bakkan yi eh, <laughs> yem ci rek muy hadith cinq cent cinquante six lañ ko gisoon ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zaada allahu abdan bi afwin illa izza wa ma tawaada'a ahadun lillah illaa rafa'ahu Allah imaam Muslim mi moo ko solo woon waaw rahimahullah ma ne saraxe du wàññi alalu kenn parce que damaa saraxe moo tax ma ñàkk déedéet loolu Iblis a la koy wax waaw waaw <laughs> naan la yee eh, bu fi déglu gaa yi comme niñ ko waxe woon waaye lii mooy waxi lan nga am cinq mille jël deux mille saraxe ko ñu naan la day yokk nan la yokkoo saraxe amatoo cinq mille way <laughs> loolu waxoon dañ ci taxawoon nañ ci jarul ci ñëwaat kon <clears throat> al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala kon mu ne kon dañ ciy jànge xemmeem loo nit ki muy doon loo xam-xam ci xamle ko waaw boo koy rënk nag borom bi sax barke ba lay dindi te boo mayul mooy dënga nga fàtte ko parce que xam-xam boo ko jëfewul jàngalewoo ko doo ko réviser non aka gaaw ci mun a mu ne xes waaw après moom maîtriser woon nga ko mais gëj dellu te jàngale woo ko hein te du loo xam ne xam-xam boo xam ne dañ koy pratiquer tous les jours non de toute façon sawaay may leen ko fii quelques jours ngeen seet wala quelques semaines ngeen delluwaat moom ci xam-xam bi du ko xam waaw kon nag xam le eh, di di wa tarxibu di xemnem loo fii tawriisi yi doon na la xam-xam bi taalim ci jàngale ko wa tasnif ak di ko bind di ko taalif wal idah ak di ko leera di ko shara di ko leeral waaw ay téere yoo xam ne ay bulughul manaam ay yeneen ay umdatul ahkam ay nàngam ay boroom xam-xam bindoon ko yow nga ñëw seen gannaaw li la ci yàlla may ak ñi jiitoon am luñ ci wax nga jël leen ah, ak génn ci yow liñ ci gis ginnaaw gi nga tasaare ko noonu daal di koy leeral nit ñi di ci jariñoo ah yooyu dafa am solo mutuun yi yi boroom xam-xam yi def nga ñëw tas ko leeral ko saraa ko seen gannaaw nit ñi ñëw di ci man di jariñoo wa tawdiih loolu lépp da cee bokk ci ilmun ilman allamahu wa nashara voilà aw ilman yuntafa'u bihi voilà mu ne waaye dañ ciy jàng ba léegi annahu yanbaghi an yaxtaara min al-ulum al-anfa fal-anfa ki am xel nag bu boobaa kon day yelloo dañ ciy jàng ci hadis bi nit ki nay tànn ci xam-xam yi la ci ëpp njariñ top la ci ëpp njariñ wa ashraful ulum ilmul xabari la imaamu Suyuti wax te wax na dëgg xam-xam bi gën a tedd mooy xam-xamu yonent bi alayhi salaam waaw biy nettali ay waxam ay jaar-jaaram ndax xam-xamam boobu ginnaaw alquran mooy leeral alquran yonent bi alayhi salaam waxam mooy leeral alquran waaw xam-xam yi jëm ci loolu mooy yi gën a tedd ay xam-xamu naxwu yooyu alaat la bu ñu ko fa bu ñu ko daawale tamit ay moyen la yu may may ngir ma man a accéder ci texte alquran ak sunna man di comprendre wax yi man di xam li ñuy li wax ak yooyu loolu la mais tekkiwul ne mooy objectif bi objectif bi mooy ma accéder ci qur'an rabbina wa sunnati rasulina alayhi afdalu salatu wassalam loolu mooy objectif bi man xam ko di ko jariñoo di ko jëfe te yàlla tax waaye booboo après ma koy xamle te yàlla tax c'est ça l'objectif waaw kon loolu li imaam an-Nawawi di wax daa am solo ndax li fi xamaabri yëpp dafa bari en général nit gis koo xam ne dafa dajale yëpp loolu c'est waaw les moyens sont limités bu boobaa xamal sa bopp ku nekk am na lu la yàlla gën a ubbee la nga gis lam la gën ubbee nag foos foofu la sa foofu la sa yoonu yàlla ne foncel bu ko sàggane léeg-léeg nag nga bëgg di ngarale nga gis ñenn ñi dañuy bëgg di ngarale waaw du ñu bàyyi newuñ fii newuñ fee du ñu dara duñ bëgg dara rëcc leen ñu mujj mbir yi day bari ci ñoom jambaajoo seen bopp yi nag ñu faral comme ku nekk biir géej daal di lap waaw bëgg jàpp doo ñaari ñombor en même temps dina daw ba xëexët waaye du am sax geenu ñombor bu ko téye waaw ali côté mooy ñàkk xam ay prioriser ay biram ne man de lii naa nekk ci lii ba maîtriser ko daal di xool leneen surtout yi ëpp njariñ kon nag nit ki daa war a tànnal anfa gina njariñ am njariñ topp yi ci gina am njariñ mu ne wa fiihi bokk na ci li ñuy jàng ci xadiis bi ba léegi anna du'a yasilu thawabuhu ila al mayit kene ñaan te lool gisoon nañ ko ci jotaay bii ñu teggoon nañ ñaan yoolam day dellu day day àgg ci ki génn àddina mu ne wa kadhalika sadaqa naka noonu saraxe mu ne wa huma mujma'un yooyu moom yu ñu dëppoo la comme niñ ko gisee waaw wa kadhalika naka noonu qada'ud dayni kama fay bor comme ni mu yiitoo woon waaw léegi yi ci des yooyu waxoon nañ ko wallahu taala ala kon <coughs> loolu lu amaan solo la waaw al imam abul abbas ahmad al qurtubi nekk sëriñu abu abdillah al qurtubi borom tafsir bi kii mooy borom al mufhim mu ne gis nga ñett yi hadihi l athalath al xisal innama jara amaluha ba'da al mawt ala ma man nusibat ilayhi li annahu tasabbaba fi dhalik mu ne boo gisee lii mooy ne ñett yii nii yu yiw yi li tax muy continuer parce que nit moo moo ko sabalal comme niñ ko gisoon sànq ci wax yi ñu jiitu woon moo tax ñu askaneloo ko wa harasa alayhi mu xëroon ci wa nawaahu ba pare yéene woon ko summa inna fawaidahu fawaidaha kon jariñu ñeenti ñetti yii mutajaddida day renouveler wu day beesaat borom bi da koy da koy da koy da koy beesalaat saa su ne ba'dahu ginnaaw ci lu sax dakk fa fekk nit ñi ciy jariñoo gannaaw fa saara mu mujj ka annahu comme waa ji moom basharaha bil fi'l moom moo koy directement tout le waaw mu ne wa kadhalika hukmu kull ma sannahu al insaan min al xayr waaw ak te lii nag dañuy dugg àtte lépp loo xam ne nit ki moo ko fi def ci loo xam ne yiw la dikk ko fee def nit ñi di ko ci roy fatakarraru fa fatakarrara baada mbir yi di di di di baamuwaat nen day baamuwaat ci ginnaawam bi dalili ci dalil qawli yi waxu yonent saa sallam man sanna sunnatan fi islami hasana kaana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al qiyama waxoon nañ ko sànq waaw yooyu yëpp mais yooyu yëpp mën nga leen tënkaat ci lii ku fi tëral yoon woo xam ne ci lislaam bu baax dina am payu ka ko def ak payu payam ak payu képp ko def ba yawmal qiyaam te imaam muslim moo ko solo kon nag mu ne wa innama xassa hadihi salaasa bi zikri fi hada al hadith li annaha usulul mu ne nag dafa comme que yooyu daa bari nga mën a sanna fi l'islam yooyu dafa bari léegi nag mu tudd ndax yii nii mooy cosaanu yiw yi wa aghlabu maa yuqsadu maa yaqsudu ahlul fadli baqa'u ba'dum te lii li ëpp ci boroom gëneel yi bëgg mu des seen gannaaw mooy yii wa sadaqatul jaariya ba'dal mawt mu ne yooyu après muy am lu muy leeral eh, kon loolu <coughs> lu am am solo la voilà mooy lépp leneen yoo xam ne gis yeneen xadiis wala yeneen yuy wax leneen lu loo xam ne dangay ngay jàpp ni génn na ci ñett yi mooy da gis ne man nga ko cee tënk mushafan warrasa yooyu yëpp nahran ajra yooyu yëpp da ngay gis ne mën naa dugg ci ñett yi comme bi sadaqatin jaariya allah allahu akbar allahu akbar kon loolu waaw hmm, ma am solo la waaw waaw kon ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna hadis bi bu bokk na ci hadis yi arja ahadith rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam xadiis yenn xadiis yeneen tubaab yi saa saa mi ci parce que dafa nekk mbir yoo xamante ne nii mooy nit ki dalay xamal ne nit euh, ñaata at ngay dund man du koo définir voilà di koy sooy foog ne borom bi moom daa kii woon lu nekk akalin musamma sooy man la waaw <laughs> déggoo fi may waxe <laughs> waaw dund wa dhikruka ba'da al mawti hein lan la boroom oh, waykatu arab bi wax umrun saani tudd bu rafet gu ñu lay tudd sa gannaaw boo faatoo geneen xa façon dund la ñaata at ngay dund est-ce que tu éternel sur terre ou yow mën nga koo définir yaa ngi di dund est bu nit ñi deewee di deewam doo dee mën nga koo définir ah, la waaw kon xam nga léegi fi may waxe waaw mooy li la yàlla àppal moom manoo ci dara waaye man nga fee jëf jëf yoo xamante ni sa sell sa yéene gu sell nga def ko ngir yàlla loo xamante ne nii fekk yaay nit a ngi dund ci kaw suuf nit ñi di ko jariñoo yow dafa mel ni da ngay dund ba léegi ku weddi laajal ma ñoom imaamu Maalik ñii ñuy tudd saa su ne ñoom imaamu Nawawi ñi waaw ñoom ñu ngi dund <laughs> waaw waaw yow bu dee jihaadkat bi te nag jihaad bi gën a rëy mooy jihaadu xam-xama ah, faut pas euh, <coughs> ñu ndax jihaadu bële mooy dëgg jihaad la boo xam ne bu rëy la mooy bakkan ndax boobu moom sauf que boobu boo rayee waaje jeex na waaw moom boo ko rayee ci toolu xare jeex na alors que xam-xam mooy mbir la boo xam ne du rey waaj waaw bu dee yow jihaadu bakkan bi la borom bi naan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwaata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquun mu ne walaa tahsabanna ngallawaay bul jàpp mukk di yaakaar alladhina ñi nga xam ne qutilu fi sabilillah dañ leen a faat ci yoonu toolu xare toolu yàlla yoonu yàlla am waataam bu la jàpp mukk na ñooñ dañoo fa ay ay ay way ñu faatu lañu balli am ba des ahyaa'un ñu ngay dund inda rabbihim fa seen borom yurzaquuna nañu leen di wërsëgal gis nga yow tamit bu dee xare boobu newoo fa am na beneen bu la yàlla ubbil mooy yi yonent bari saa saam wax yoo xamante ne ni yow tamit dañ lay xéewalal doo dee waaw faatu oo taxu nga jóge ci dund gi dem ci beneen waaye say jëf dakkut waaw waaw newoo fi ci zahir ñi ñu lay gis waaye yaa say mbir mu ngi dox ba léegi te yaa ngi dox waaw dee mër ça marche deewal mu ngi dox dee muy dox <laughs> dee muy dox gi loolu mën nga koo defi ci kaw bi alhamdulillah waaw ngëneelu xam-xam rëy na ngëneelu def ngir yàlla rëy na lii lépp nag yéene gu baax la ngëneelu yar sa doom teg leen ci li nga xamante ne mooy ci yoonu yonente bi alayhi salaam bañ a topp rekk mbiru àddina bàyyi leen si yeeg caaxaan yeeg former leen ci leneen waaye nag sa mbiru diine sa yoon ah damay ragal ricc bu mag dal di lay dal ëllëg te ñoom tamit buñ yeewoo ca gannaaw dinañu rëccu waaw te xam nag suñu baay defaluñu ko buñ yaroo moom duñu ci dugg ci yooyu waaye bu dee ñoo xam ne xaw na <laughs> ñoom dañuy wax <coughs> walla iyaazu billaah kon ah affaire bi am na solo kon nit mën ngaa définir sa longévité waaw sa longévité mën nga koo définir waaw est que boo deewee geex na walla boo deewee day da def ah yaa koy jëf de moo tax yii nii yépp boo gisee mbir yi di continuer waa ji moo doon soxaan bi moo ko defoon bi muy dund biir ya di ko topp doom ji ci moom la jóge saraxa bi moom la woon waaye it xam-xam bi moom la woon léegi nag yaa ci des kon nag yal nañu boroom bi yombal li yomb wanu yassiruka lil wayu nu eh? wa nuyassiruka lil yusra fa dhakkir in nafa'ati dhikra yal nañu borom bi yombalal li yomb ba <laughs> loolu yal na ko borom bi def waay amin kon daal hadis bi eh, yal nañu borom bi <laughs> yombalal waaw nañu borom bi yombalal te may ñu leeru xam-xam may ñu ñi nga xamante ne <coughs> bu ñu génne àddina seen mbir dogut waaw seen mbir dogut dañuy mun dañuy continuer seen mbir di continuer waaw borom bu jekkale seen jëf bi ñuy fi nee ci àddina ak bu génnee àddina ba ilaa mi diin borom bi jokkale ko du am benn interruption mu bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy am ajrun ghayru mamnun waaw boo xam ne du dog du dog waaw illa alladhina amanu wa amilu ssalihat lahum ajrun ajrun ghayru mamnun waaw waaw kon nag mu ngi noonee te nag jëf yooyu bi ci gëna rëy amilu salihat xam-xam boo xamle sadaqatun jaariya waaw waaye sa kas bu gi gën tamit sa doom ji xam ne yaa ko formé ndax yaa ko liggéeyoon yaa ko tarbiya woon yaa ko yaroon teg ko ci yoonu lislaam teg ko ci yoonu rasuli rabbil alamin alayhi afdalu salatu wassalam kon ci kaw noon ñu noon hadis bi war na ñëwaat hadis mille trois cent quatre-vingt-trois insha allahu taala <laughs> fay on mille trois cent mais mille trois cent quatre-vingt-trois la war ñëwaat euh, bu ñëwaatee foofu yàgg ah nga wax may bay li nga xam ne moom lañ yàgg wax mooy lépp loo xam ne gis nañ ko fi rek mooy ne loolu jarul ñu ci ñëwaat te loolu mooy ci baabu fadlil ilmi bu ñëwee foofale euh, ngëneelu bunt bi wax ci ngëneelu muy chapitre bi nga xam ne kitaabul ilmi la ah téereb xam-xam boobu boobu ñëwaguñu ak chapitre deux cent quarante un la war a ñëw la war a ñëwaat alors que ñun ñu ngi ci chapitre cent soixante deux deux cent quarante un hein c'est pas nag pour titre loolaa tax may koy waxe noonu c'est juste pour wax la fi mu war a ñëwaat insha allahu taala kon yem noonu dañataay bii di ñëw ñu del chapitre bu bees euh, ba léegi ñu ngi ci kitaabu iyaadatil marid hein moom mujj na far gudd ndax téere yii nii yépp man dama foogoon ne du yàgg waaw téere yii nii yépp dama foogoon ne benn tom dina doy waaye eh, day dem ba deux tom bii moom daa xaw ak kii xaabaabal sax waaw alhamdulillah ni ko yàlla bëggee nu ko dogale rek kadhalika noonu la gëne wa ma dhalika ala bi aziz kon bii di ñëw ñu daldi